baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa ida facaluu faaxishatan faaxishatan qaaluu wajadnaa calayha aabaana wallahu amaranaa biha qul inna allaha laa ya'muru bilfaxshaa ataquuluuna cala allahi maa laa taclamuun suñu boroom a ngay wax ci laaye ñaar fukk bi ak juróom-ñett mu ne nag gis ngi yéeféer yii nii bokk nañ ci nga xam ne yu bon yi ñuy def parce que laaye bii day wax ñi nga xamante ne nii comme ni ko boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di waxe mooy waa Makka mooy yéeféer yi zaadaha llahu tashrifan wa takrima yi ci boppam ñoom dañoo tàmmoon di bu ñu doon tawaaf doon def yaramu neen nga xam ne moos loolu la loolu moom xaw ma fan lañ ko jële ndax seenu mbon léegi nag di def yaramu neen loolu lañ doon def léegi nag <laughs> buñ leen waxee ne leen yéen lii ngeen di def ah lu ñaaw la ñu ne lii lu baax la lii ñu fekkul suñu maam yeeg suñu bàyyi doon ko def comme ni nga xamante ne noo la ko al imaamu muslim ibnul hajjaaj al qushayri yu an naysaabuuri yu rahmatullahi alayhi daal di woon solo mu daal di nekk ci mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu taala anhuma mu ne ndaw si jigéen gi da doon wër kaaba gi doonul woon sol dara def rafle du sol benn yéere ba bare nag naan nag naan kan moo may abal loo xamante ne nii yére bu may sol ba pare tax dëgg arab bokkoon na ci liñ doon wax ñoom naan yére boo xam ne def nañ ci bàkkaar duñu ko tawaafe buñ amul leneen daal ñoom li ñuy def dañuy wër kaaba gi def yaramu neen moo leen ko gënal ba pare nag bu waxee mu daal di jël yére yi sànni fële ba pare nag di wax moom ndaw soosale naan al yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu naan al tey jii de di tawaaf nag di wër kaaba gi gars yi ñoo ñoo vraiment ñi ñoo sànk woon quoi mooy di wër kaaba gi nag def yaramu neen naan al yawma tey yabdu dina feeñ ba'duhu lenn li ci sama awra dina feeñ aw kulluhu wala lépp rek moom fama bada minhu lu ji feeñ nag fala uhilluhu daganul ma leen ko yénde bu ma kenn xool nag di ci xool di cuute bànneex wala di essayer di ma sàkku fii di ma siif déet loolu taxul de man dama koo def ngir jaamu borom bi xoolal rek nee na <laughs> ñi ñoo sànku ko waa léegi nag nee na suñu borom moom mawlaana ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne suñu borom wàcce lii mooy laay yu mel nii mooy laay bi nga xamante ne nii dinañu ko gis après din naan xudu zinatakum inda kulli masjid mooy jël leen li nga xamante ni mooy seen taar dee leen taarlu fépp foo xamante ne nii bu jull julliwaay fépp fu ngeen di jullee jàkka ju ne loolu dina ñëw ci laay yooyu insha allahu taala waaye liñ bëggoon a wax rek mooy lu ñaaw liñ doon def bees leen ko waxoon ñu naan waay yow lii nii daal lu baax la mooy dañu xanaa déggu ngeen liñ wax dañoo bañ yére yoo xam ne dañ cee def bàkkaar ñëw di ko wëri kaaba gi loolee la ñuy bañ loolu nag moo tax ñu ne leen éé ñii ñoo sànk suñu boroom loolu genn wax la am ñeneen ñu ne bon xam nga lu tax lii nii xam nga lu boroom bi da wax laa yi ñuy bëgg a gis mooy ne bu ñu masoon a jël comme ni mu koy waxee ci suuratul An'aam nga xamante ni gaa yi dañuy jël seen seen jur yi seen gëléem yi naan bu amee ñaataay at ay juróomi at bii moom dañ koy bërgël kenn dootu ko war kenn dootul naan soowam kenn dootul da dootul dagan ci kenn yenn yi ñu ne seen jigéen ñi la xaraam ñoom la dagan mooy yooyu nga xam ne as iba ak ay wasiila ak alxaam yooyu bu ñu ci ñëwee dinañ leeral loolu mooy lan buñ leen waxee ñu ne waaye yow lii lu baax te ñun sax lii lañ fekk suñu bàyyi doon ko def te sax borom di tabaaraka wa ci boppam de mooy ki nga xamante ne nii moom moo ñu ko digal de léegi nag suñu borom ne gaa yi li ñuy wax demewul noon de ne sax lay wax mu ne wa daa faalu <coughs> mu ne te ñoom nag bu ñu defee faaxisatan ak njombutéef goo xamante ne bu garaaw la bàkkaar am ñu ne mooy shirk am ñu ne mooy lool rek mooy rafle yi daal di def yaramu neen di wër kaaba gi ñenn ñi ne noo mooy yañ doon comme ñu wax léegi rek ca di di daganal yoo xamante di xaraamal ci seen bopp wala lenn ci jaamu di ci jigéen ñi wala góor ñi am ñoo xam dañuy jël di ko xaraamal ñenn ñi ci loo xamante ne nii borom bi digalu leen ko waaye buñ defee njombutéef ci wàllu sëy bon yooyu le léegi nag buñ leen nee waa yéen waa yéen yéen tawaaf bii ngeen di def di def yaramu neen ak tamit di xaraamal naan gëléem gi bu amee ñaataay at dañ koy bërgëlëg wala dagat na ci ñu góor ñi xaram na ci ñu jigéen ñi buñ leen waxee nag bu ne leen xaal ne leen waa way daa faalu buñ defee faahishatan ak njombu téef xaalu ñu naan wa ñu naan nag teg ci naan wajat naa bees leen koy wax naan waa lii ngeen di def lu tax ngeen def ko ñu naan wajat naa ñun de dañoo fekk duñoo trouver alayha ci kaw jëf ji aba ana suñu bàyyi leg la lii mooy suñu coutume yi mooy suñu baaxi maam la lii lañ fekkoon baay ak maam te baay ak maam ci maam ak baay lañ ko jële woon ñoom wallahu tabara gën a garaaw nag ñu tegati ci ne wallahu waxuñ ne rek dañoo fekkoon suñu bàyyi ak suñu maam yi doon ko def waaye ñu teg ci ne wallahu te boroom bi tabaraka wa taala amarana biha moom mooy ki nga xam ne sax moo ñu digal ne nañu def lii di def yaramu neen bu ñu amul yéere yoo xamante ne ngeen di wër kaaba gi ak tamit di xaraamal leen ci bàyyi ma loolu daal moom yàlla sax moo ko digal xul suñu borom ne yow wax leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam inna allah dëgg-dëgg buur yàlla tabaraka wa taala laa ya'muru nekku fi di digle masula digle bil fahsha'i ci ay njombuteef ak yu bon yii borom bi nan lay diglee nan def leen yaramu neen di tawaaf loolu jàpp ngeen ne yàllaa ko digle borom bi masula digle lool ataquluuna waaye yéen yéen waa Quraysh ak ñi nga xamante ne ñooy waxal yàlla lu amoon waaye yéen ndax da ngeen di waxal alallahi ci sujet yàlla di duural borom bi tabaraka wa taala di ko waxal lu amul loo xamante ne yéen ma la ta'lamu xamoon xamu ngeen ci dara ndax moom ay njortu la waaw amuñu ci preuve boo leen laajee ne leen waa léegi fan la leen borom bi wax ne yéen def leen lii loolu duñ la ko mën a andil preuve du téere bu jiitu du ab yonent bu jiitu bu leen ne moo leen ko santoon de mu ne qul wax leen nag yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne leen amara sama borom li nga xam ne moom la digle murabbi di sama borom man seydina muhammad alayhi wa wassalaam ni mu digle mooy bil qist ci li nga xamante ne mooy ak maadu te mooy li nga xamante ne nii ak njub loolu daal la jub loolu la digle nekk ci li nga xamante ne mooy ay digalam yu baax yi te jub wa aqiimu te ngeen di jubal di taxawal wujuhakum seen xar kanam yi dee leen ko taxawal di daal di taxawal wujuhakum seen xar kanam yi inda kulli masjidin ci jàkka ju ne fépp foo xamante ne nii fu ngeen di jaamu fu ñuy jullee la fu julli jot jàkka jum la fekk bu fi nekk naan waaye yow moo man nag il me faut jàkkaay borom diw wala suñu jàkkaay koñ moo ma gënal jàkkaay diw déedéet voilà yow daal jullil jullil càkk fu la fekk rek voilà na nga julli foofu la inda kulli masjidin loolu benn wax la am ñu ne mooy fu julli jotee rek yéen na ngeen we na ngeen na ngeen jublu jublu li nga xamante ne mooy kaabatal musarrafa am ñu ne mooy jafal seen sujoot yi na ko def inda kulli masjidin saabu ngeen di julli di sujoot na nekk loo xam ne day sell lillahi taala ngir bo bi tabaraka wa taala kese ta bu leen ci bokkaale dara waaye tamit am na beneen bu ne dee leen jublu jàkka yi fu julli jotee seet leen jàkka voilà wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin dee leen jubal di seen xar kanam yi fa faj inda kulli masjidin saa bu julli jotee fépp foo xamante ne nii fa nga xamante ne foofu la sujoodukaay amee muy jàkka wad'uhu waaye it nangeen koy ñaanta di ko di ko dagaan di ko jaamu moom borom bi tabaraka wa di ko wéetal na daal di koy sellal lahu ñeel ko ad diini mooy jaamu yàlla gi ni ngeen koy jaamoo nangeen ko sellal ci li nga xam ne mooy bokkaale kama badakum ta'udun comme nag ni nga xamante ne nii nag noonee la leen tàmbalee woon noonu la leen di delloo wadde mooy ni mu leen tàmbalee nii nii ngeen nekk ñoo xamante ne di dund bés bu ngeen deewee it bés boobu dina leen indiwaat de <coughs> voilà moom ak am capable capable yéen bi ngeen xamante ne nii ni mu leen bindee ci li nga xam ne ci kattanam kese na ko noonu la leen di delloo ci kattanam kese daal di leen pang ëllëg daal di leen nekk ñoo xamante ne nii daleen di dekkil waaye kama badaakum comme ni nga xamante ne nii noonu la leen tàmbalee ba mu leen di bind dogaloon ci lu njëkk ne am na ñoo xamante ne nii ñuy texe am ñoo xam ne dañuy texee di waaye naka noonu ta'uduna naka noonu ngeen di dekkee ëllëg de mooy ña nga xam ne ñoom la waxoon ñooy texe ëllëg ñooy ñooy texee di ñooy texee di kon nag mbir maa ngi noonu le loon maa ngi noonu le nag mu ne nag fariqan am na nag benn mbooloo ci mbooloo yoo yële hada borom bi gindi na am na mbooloo yoo xam ne moo leen gindi yàlla nañu ci boole wa fariqan am na beneen mbooloo boo xam ne haqqa alayhimu la daal dina yee ci kaw ci seen kaw li nga xamante ne mooy cànkute ga nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala daal di woon bind ci ñoom daal di woon koy dogal ke ne ñooñu moom nu man di den moom moom moom du ñu gindee ko kon nag mbir maa ngi noonu le ndan moo tax ñoom ñoo ñële daal di yey li nga xam ne mooy li nga xam ne ak cànkute yey ci seen kaw ndax innahum ñoom de ittaxadu dañoo jàppe ash-shayaatiina shaytaane yi nga xamante ni nii ñoom kat la waxoon ne bu mu leen fitnaal moom alhamdulillah shaytaane rawatina moom ak ay bokkam yi nga xamante ne ñoo koy jàppale mu ne ñoom lañ jàppee ñoom ñii nga xam ne ak cànkute yeey ci seen kaw dañoo jàppe shaytaane yi awliya def leen ay parandoo def leen ñi nga xam ne ñoom la ñuy jaamu bàyyi fi ki nga xamante ne mooy seen borom min dunillah wullif borom bi tabaraka wa la nekk ay partenaire u iblis yu fini yoo xamante ni seenum xëy seenum ngont ak seenum yëngu lépp c'est satanique lépp lu bon laa ak lu yées ci la ñuy nekk wëllif li nga xam ne mooy ndigalu borom bi tabaaraka wa la ak li nga xamante ne nii mooy tereem yi léegi nag wa yaxsabuuna ba pare nag ñu jàpp ne ci kaw noonu nekk ci cànkute ba pare jàpp nekk des alliés vrais de Iblis ba pare nag ñu jàpp ne ñoom wa yaxsabuuna ñu jàpp ne annahum ko ñoom muhtaduuna ñoom daay ñooy ñi nga xam ne ñoo gindeeku